muy kanz moom la ca suuratul kahf moom la borom bi subhaanahu wa taala di wax foofu fa amma aljidaaru fa kaana li ghulaamayni yatiimayni fil madina wa kaana abuhumaa saalihan fa araada rabbuka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 wa kaana taxtahu kanzun lahuma ca suufam nag dafa amoon benn trésor waaw benn trésor bu newoon ca suufam ah wa kaana abuhuma saaliha ñoom nag seen ñaari baay yi seen ñaari maam yi seen maam yi ah ñu ñu ñu ñu ñu baax lañu woon waaw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 benn la waa jum jumhuur ne déedéet ñoom kon gis nga ci alquran ak tamit ci wàllu luga waa jumhuur ne déedéet ñun d'accordu ñu loolu maadin mbiru boppam la rikaaz mi nga xam ne mooy kanz mbiru boppam la ndax te yow li nga wax nii leeral na ko ñu ne leen fan ngeen teg seen loolu ñu ne ñun mooy waxu yonent bi alayhi salaam xadiis Seydina Abu Hurayra bu siiw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 mooy un bu ko ci génnee nag li ci des moom moo ko moom léegi un cinquième boobu mu génne fu ñu koy dugal jumhurul ulama nee nañu ci fi mu jëm mooy fay u muy xanafiya yi shafi'i non xanafiya yi maalikee ak benn riwaay bu jëlee ci imaamu ahmad que ne loolu ci trésor public la jëm kanta ñi nga xam ne mooy imaam shafi'i ak beneen riwaay bu ñu jëlee ci imaamu ahmad rahmatullah alayhi ma ñu ne déedéet affaire bi ci masaakin yi fuqaraa yi fa lañ koy yóbbu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 comme ñoomin pétrole yooyu est-ce ci lañu waaw est-ce que bi ci la loolu nag eh, loolu nag mooy li nga xamante ne nii fa la wuute bi ne waaw loolu fa la wuute bi nekk ñu mel nii eh,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 par 4